a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu alaa rasuulillaahi al-amiin nabiyyinaa muhammadin al-amiin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'd fayaquulu al-imaamu hujjatu al-islaam Abuu Zakariyaa an-Nawawii rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam. kitaabu da'awaat. kon walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ suñu tom 62. jeexale woon ko chapitre deux cent quarante neuf doon wax baabu ma yaqulu inda an-nawm xadis bi mujj woon gis mu ne woon muy xadis mille quatre cent soixante quatre wa an Hudhayfata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi thumma yaqulu walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis téere bu bees kitaabu da'awaat téere ñaan yi les invocations Allah Allah si nga imaam ni mu rangale affaire yi kitaabul azkaar teg ci lan kitaabu daawaat Allah ñu war ko tàmbale tey insha allah le vingt six safar yawm al xamis jeudi mille vingt cinq bi madinati Villeurbanne al faransawiya ah waaw ah, waaw Villeurbanne <laughs> Villeurbanne <laughs> Villeurbanne dans le Rhône <laughs> près de Lyon collé à Lyon 6 ak yeneen voilà kitaabu da'awaat imam indi téeréb ñaan yi waxoon nañ la ci suñu jotaay bii ñu génn ne téere yi bu dee téere yi rek li ci def bariwul waaye nag ah ay mbir la yor kitaabu daawaat bii ñu nekk moo moom la kitaabul umuurul manhi anha muy ñaar kitaabul mansuuraat wal mulah ñett kitaabul istighfaar al istighfaar di ñeent mu jeex waaye <laughs> ak dugguñ ci jeex waaw kitaabu daawaat téereb ñaan yi daawaat mooy pluriel lu al imaamu rahimahullah mu indi fi tudde ko kitaabu ad-da'awaat muy buntu bu rëy rëy rëy rëy rëy rëy te bari daawaat da'awaat waaw euh, muy ad-da'wa bi ma'na ad-du'a wa huwa talabu al-adna bil qawli min al-a'la shay'an ala jihati al-istikana waaw comme ni ko boroom Tuhfatul Ahwazi bi sharh jami' at-Tirmidhi rahimahullah al-Mubarakfuri li imaamul Tirmidhi def bismillahir rahmanir rahim abwaabud da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne da'awaat bi fathil muhmalatayni da'awaat mu ne jam'u daawa mooy lu bari lu woote bi maanaa waaye lan la ci jublu addu'a ñaan wa huwa ñaan mooy lan talabul adna ki gën a féete suuf lu muy ñaan bil qawli di laaj di dagaan ci wax ci koo xam ne minal a'la ku ko féete kaw mbir moo xamante ne nii ngir mu jàppandal ko ko waaw gisoon nañu wattaqi da'watal mazlum yonent bi alay saa saa doon wax mooy tandaku leen li nga xamante ne mooy ñaan yàllaaj koo xam ne dañ koo tooñ kon a da'wa bi maana du'a muy ad da'awaat moom nag la imaam tudde bunt bi muy bunt bu rëy rëy rëy ci jaamu yàlla waaw buntu bu a rëy la ci toolu ñi nga xamante ne soobu wi ni ñi nga xamante ne ñooy as-salihuna ñi nga xam ne ñoo bëgg a àgg ci seen boroom radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin léegi li nga xam ne mooy li ñu mën a mëmbëstale buntu bi bala ñuy commencer kitaabu da'awaat ak lëkkaaleem ak fi ñu jóge eh, nga xam ne al imaamu rahimahullah dañoo jóge kitaabul azkaar waaw eh, kitaabul azkaar kitaabul azkaar muy téere bi nga xamante ne nii eh, day wax ci tudd yàlla day wax ci di fàttaliku borom bi tabaaraka wa taala waaw di fàttaliku borom bi tabaaraka wa taala loolu nag muy jaamu yàlla juru gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna jeexal ko di ci sant borom bi Euh, waaye daa am lu ñu bëggoon taxaw tuuti euh, parce que al imaamu at-Tirmidhi dafa solo euh, sëriñam di al imaamu al Bukhari rahimahullah solo na ko waaye ci adabul mufrad indi na ko foofu tamit ki nga xamante ne mooy parce que dañ hadith bi ñu bëgg a wax hadith Seydina Abu Sa'id al-Khudri na ko noon Seydina Umar ibn al-Khattab Jaabir ibn Abdillah Seydina Hudayfa Seydina Anas radiyallahu anhu hadith Seydina Abu Sa'id imaam at-Tirmidhi al imaam ad-Daarimi ñoo ko solo euh, waaye seen càllale dafa am problème hadith la bu boo xam ne pour def la jonction entre fi ñu jóge al azkar ak ad da'awat kanta hadisu ki nga xamante ne Seydina Umar ibn al-Khattab boobu la imaamul Bukhari solo ci taarixam imaam at-Tabarani indi na ko ci ad-du'a imaam al-Bayhaqi solo na ko ci Shu'ab waaye ñoom dafa jaar ci koo xam ne wérul muy Safwan ibn Abi Sahba moom hadisam wérul imaam Ibn Hibbaan dëgg la tudd na ko ci siqaat yi ci ñu wóor ñi waaye mu mujj ne ah boole ko ci ñu wéradi yi ne munkarul xadiis xadiisam de lu ñuy bañ la yarwi anil asbaati maa laa asla la day solo ci ñu dëgër ñi loo xam ne amul cosaan laa yajuuzul ixtijaaju bihi illaa fii maa waafaqa siqaat yellul ñuy lay ay xadiisam lu dul loo xam ne daa fekk mu dëppoo moom mu nettali xadis bu dëppook ñu wóor yi kanta sayna Jaabir xadisam radiyallahu anhu al imaam al Bayhaqi rahimahullah moo ko soloo ci Shu'ab waaye ci sanadam daan benn matruuk bu fa nekk muy ad-Dahhaak ibn Humra mu nekk matruukul xadis koo xam ne ay waxam jarda dàq ganaar xadis sayna Hudayfa radiyallahu ta'ala anhu moom al imaam Abu Nu'aym moo ko soloo ci al Hilya hilyatul awliya ci càllalem dafa am Abdurrahman ibn Waaqid al imaam ibn Adi nee na yuhaddithu bil manaakiin an thiqaat wa yasriqu al hadiis day nettali ay hadiis yoo xam ne kenn xamu ko kenn nangu ko di ko di ko askanale di ko jële naan suñu wóor ñi la ko jële ba pare day sàcckatu hadiis la mu ne euh, kon loolu leer na loolu hadith Seydina Xudayfa kanta Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu di wax ba léegi dina ñëw ci wax ji léegi hadith bi lan lay wax al imaam ibn Asakir moo ko solo ci Mu'jamam waaye ci càllalem dafa mu ka fa nekk tamit am matruuk la koo xam ne ay waxam jar da dàq ganaar yàlla tere muus muy Yusuf ibn Atiya kon comme ni nga xam ne boroom Tahzib loolu la ko waxe Tahzibu Tahzib boo demee ci at Tahzib tamit mu ngi ko fay wax Euh, kon loolu euh, loolu euh, moo tax ku ni al cheikh al imam ash-Shawkani rahimahullah ñoom dañoo dem sax ba jéggil dayo moom ne waaye hadis bi mawdu' la <laughs> non dañ koo fomenté dañ koo créé te moom al imam Ibn al-Jawzi loolu la waxoon imam az-Zahabi tamit loolu la wax mais lii hadis bii moom dañ koo fo dañ koo dañ koo créer dañ koo liggéey dañ koo defar waaw boo demee ci al-Mawdu'at Ibn al-Jawzi indi na ko foofu boo demee ci talxiis bi nga xam ne moom la ci def az-Zahabi rahimahullah boo fa demee mu ngi noonu di nga fa fekk ñoom àtte bu ñu àtte ne hadis bi dañ koo fomante dañ koo créer dañ koo liggéey boo demee tamit al-Fawaa'id al-Majmuu'a fi al-Ahaadiith al-Mawduu'a bu imaam ash-Shawkaani foofu it wax na fa moom it àgg na ci ba ne hadis bi dañ ko travailler des ko léegi hadis bi mooy lan léegi kon gis nga al imam at-Tirmidhi rahimahullah al imam ad-Daarimi dañoo solo rahmatullah alayhi imam ad-Daarimi la moom imam Muslim hein ci abwaabu fadaa'il al-Qur'aan an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun al imam at-Tirmidhi mu ne haddathanaa Muhammad ibn Ismaa'il mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Isma'il mooy al-Bukhari di Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba wala Bazbiz Bazbizba boo ci wax baax na al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin Abu Abdillah al-Hujja al-Hafiz al-Alam waaw gane àddina 194 génn àddina 256 muy imam bi nga xam ne kenn dootul laaj ay mbiram génn àddina fële ca xaran takk ci Samarkand Samarkand tey. Eh, fële ca Ouzbékistan hmm? muy imaamu dunya fi fiqhil hadith yi mooy eh, xaamilu liwaawu ahlil hadith al imaam al Bukhari borom sahih bi rahimahullah qaala mu ne haddasanaa Shihaab ibn Abdillah moom kenn du laaj imaamul Bukhari nga naan waa imaamul Bukhari moom <laughs> boo boo boo fi laaj ñu lay jàllale ci waxuma la fenêtre bi mais téeméeri lañ lay jaarale nga xawee ko <laughs> qaala mu ne haddasanaa Shihaab ibn Abdil Shihaab ibn Abbaad al-Abdi mu ne ki ñu nekk mooy Shihaab ibn Abbaad al-Abdi Abu Umar al-Kuufi rahimahullah moom génn àdduna 224 siqa la boroom Taqriib at-Tahdhiib wa daal imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yaziid al-Hamdaani mu ne nettal nañu te imaam ad-Daarimi ci e, bi mu ko soloowee it ci waa ji la jaar voilà imaam ad-Daarimi rahimahullah moom ci Muhammad Ismaïl ibn Ibrahim at-Tarjumaani yi la ko jële après mu jële ko ci Muhammad ibn al-Hasan al-Hamdani mii nga xam ne moom ay ak moo tax moo moo tax loolu muy Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yazid Abu al-Hasan al-Hamdani al-Kufi rahimahullahu taala ñenn ñi ne non ibn Abi Yazid la Abu al-Hasan rahimahullah mais moom da'if la am na ñoo xam ne sax ku mel ni imaamu Nasa'i da ne non waa ji matrukul hadith la da'if kan kese way waa ji ay ay xadiisam jar da dàq ganaar voilà waxam jar da dàq ganaar waaw waaw <laughs> waaw <laughs> moo tax imaam Ibn Hibbaan ne wa kaana Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaqul ra'aytuhu wa kaana laa yusaawi shay'a <laughs> mooy te loolu la imaam Ahmad nga xam ne ni mu sàmboo woon ci wax ci nit ñi mu ñëwee ma lii mooy waa ji dëgërul quoi il fallait mu leeral mu ne gis naa ko waaye waa ji tolloowul ak dara <laughs> mooy naan diw daal su dara <laughs> waaw mooy <laughs> waaw kon daal moo la imaam ad-Daaraqutni moom rahimahullah mu ne laa shay kii moom du tuus moom du dara waaw kon moo tax waa ji nii eh, eh, eh, imaam Abu Daawud as-Sijistaani yi dane kazzab Eh, imaam Abu Dawud nen moom itam comme sëriñam imaam Ahmad ni ñu sàmmoo woon bu ñëwee ba ne waa ji kazzab la wasaba ala kutubi abi dafa suti ci téere baayam yi waaw di nettali loo xam ne dara leeru waxkatu lu amul la kon nag eh, bon da gis ne kon eh, Abu Xaysama Zuhayr ibn Harb mu a duriba ala xadiisi kii moom dañoo fëgg xadiisam dóor ko fële gaa yi soxlawuñ xadiisam te bàyyiwuñ ci xel ah <laughs> kon loolu day wane kon Muhammad ibn al nii nii Euh, matruk la da'if la dëgërul voilà ibn abi yazid al-hamadani an amr ibn qays mu jëla ko ci kuñ naan amr ibn qays muy amr ibn qays abu abdillah al-mula'i al-kufi al-bazzar al-bazzaz wa al-hafiz abu abdillah moom thiqatun mutqinun abid génn àddina 146 euh, am na wuute rahmatullahi euh, alayhi voilà loolu rahmatullahi alayhi an atiya trop premier problème u xadis bi Muhammad ibn hasan mi nga xam ne da'if la ñii ne matruk la ñii ne kazzab la wal iyaadu billah léegi an Amr ibn Qays mu jële ci waa ji Amr ibn Qays mu ne an Atiyya jële ci Atiyya te Atiyya tamit moom da'if muy a ibn Sa'd ibn Junaad al-Awfi al-Adwaani al-Jadali Abul Hasan al-Qaysi al-Kufi moom ku ñu xam la voilà euh, mu nekk koo xamante ne moom wirul wala moom Atiyya lay sa bi wér <laughs> waaw moom <laughs> waaw moo tax euh, imaam an-Nasaa'i ne moom da'if la imaam ad-Daaraqutni ne laysa bi qawi kii moom dëgërul moom waaw imaam Ibn Hibbaan am nga ati lii ñuy wax nii waxoon nañ ko fi boo fàttale ko ci Riyaad bi nii en fait dafa dégle moom taabi'i la taalibi saxaaba yi la da doon déggee di da doon jataayoog imaam Seydina Abu Saïd al-Khudri jële ci moom ay hadiis bi Seydina Abu Sa'id daal di génn àddina moom radiyallahu anhu muy toog ak al-Kalbi al-Kalbi mel na sawaay nga xam ne moom mattu bu rëy <laughs> moom ay waxam jar na ganaar moom tamit <laughs> di di di teewee nettaleem yu bari yi nga xam ne al-Kalbi moom géej la woon ci wàllu nettali waaye dara diggaru ci léegi bu al-Kalbi ne qaala rasulullah sallallahu alayhi bi kaza mu mokkal ko ba pare di dàkkantele al-Kalbi Aba Sa'id Abu Sa'id ba pare di jële ci moom buñ ko nee bu nettalee ay mbir yu xaw a yéemi ñu ne ko waa yow waa Atiya waa yow kan moo la nettali lii kan nga ko jële mu ne haddathani Abu Sa'id mu ne ki ma ko nettali ba Abu Sa'id léegi nit ñi sayatawahhamuuna annahu yuridu bu ko defee nit ñi koy dégg jàpp ne comme moom dañ koo xamee da doon toog ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu amaana kon moom lay wax dëggee tey oh non du moom ah, wa innama araada bihim kalbi ah kalbi la ci jublu ah, matul bu mag bi ki nga xam ne waxam jar na dàq muus jar na dàq melentaan waaw kon nag mu ne falaa yaxillu al ihtijaaju bihi wala kitaabata hadiisi illaa al imaam Ibn Hibbaan mu ne nag lii moo tax kii moom daganul asiya ñuy layeeg di ko laye yàlla tere bi bind ay hadiisam lu ci côté di ci yéemu waaw kon nag euh, moo tax az-Zahabi ne tabi'iyun mashhur mujma'un ala da'fi ala da'fi tabi'i bi taalibi saxaaba la bu siiw waaye dañoo dañoo dañoo duppoo kene moom dëgërul kon gis nga xadis bi ñaari problème yi ci am xam nga moom mi asiya mi moom la imam az-Zahabi doon wax boo fàttale ko war naa boo nettali bi ma la ko waxee di nga fàttale ko asiya Euh, moom la doon wax ne dañuy nettali ne al al Hajjaj muy ibnu Yuusuf as-Saqafi gouverneur u Omeyyade bu yéeme boobu catapulté woon Kaaba gi daal di bombardé Kaaba gi teg fële daal di rey Seydina Abdallah ibnu Zubayr <laughs> al Hajjaj da koo fëgg ay yar arbaata mi at sawt quatre cent coups la ko dóor di ko rimb ay yar ngir lan ngir mu <laughs> ngir moo mu mu rëbb Seydina Ali wal iyaazu billah radiyallahu anhu Atiya bañ waaw malgré quatre cent coups deful li ko li ko al-Hajjaj mu yiis mu bon mi daal di wax mu ne moom nag wa kaana shi'iyan rahimahullah wala rahima al ab siit la woon de moom Atiya waaw waaye yal na ko yàlla yërëm ci jëfam ji mu def bañ a rëbb Seydina Ali malgré yer yu bari yiñ ko dóor wala rahima Allah wala rahima al-Hajjaj te yal na bu yàlla daal di euh, euh, yërëm ki nga xamante ni mooy alxajaaj voilà moo loolu lu am am solo la kon mais moom daa nekk koo xamante ne nii euh, kii moom lay sa bi gis nga kon càllale bi problème yi yëpp di am ma saay ana xadis ma la mu ngi ñëw ma la mu ngi ñëw ma la mu ngi ñëw mu ne kon atiya an atiya an abi sa'id gis nga xoolal <laughs> ci am Abu Sa'id te fii mooy lii mooy li ñu tax imaam Ibn Hibbaan doon wax mooy moom doon na jële ci Abu Sa'id dëgg la mais yi mu doon jële ci al-Kalbi al-Kalbi Abu Sa'id la ko doon dàkkantele bu ñu ko waxee mu ne ci Abu Sa'id laa ko jële ndegete yooyu ñu foog na al nekk al-Kalbi léegi moo tax fii Abu Sa'id bi kan ah danga naan amaana muy saxaaba bi <laughs> Sa'd ibn Maalik ibn Sinaan ibn Ubaydullah ibn Salaba ibn Ubayd ibn Abdur Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji sahaaba bu siiw bi ibn Shahid génn àddina entre 63 ak 74 loolu ay wax la radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam nee na waxoon na la sànq imam Ibn Hibban ne sawaay day jëli ci al-Kalbi mu naan yonent sallallahu alayhi wasallam nee na ñu ne ko woo ko jëlee mu ne Abu Sa'id <laughs> mu ne yaqulu rabb hadis baa ngi mu ne yaqulu rabb azza wa jalla man shaghalahu al-qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taytuhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalami llahi ala sa'iril kalami ka fadli llahi ala xalqihi haaza hadiisun hasanun gariib imaam at-Tirmidhi hadis baa gi mu ne Abu Sa'id nee na radiyallahu anhu day wax allah ar-rabb borom bi tabaar azza wa jalla maa a tedd na man shaghalahu képp koo xam ne li ko préoccupé li nga xam ne moo ko soxal alquran mooy alquran la soxlaal ci la nekk di ci yëngu di ko jàng di ko tadabbur di ci di ci génne kii ay atteeg yooyu nekk di ko jàng surtout di ko jàng an zikri mu topp jàng alquran ji di nafar alquran di durus alquran di tilaawa alquran ba tax moom an zikri man saala alquran an zikri wa masalati ci di ma tudd lool tax du ma tudd ba ba mu euh, mooy daa topp alquran nekk ci alquran yi ba azkar yi daanaka euh, moom daanaka defu leen wa masalati waaye toogul di ma ñaan man borom bi di ma ñaan ay soxlaam ataytuhu dinaa ko jox afdala lu gën maa utiya la ñuy jox as-sa'ilina ñi nga xam ne ñoom ñoo may ñaan wa fadlu kalaamillaahi ngëneelu kàddug yàlla ala sa'iril kalaam ci mbooleem kàddu yi ka fadlillaahi comme ngëneelu yàlla ala xalqihi ci mbooleem ñi nga xamante ne ñooy mbindeefam yi lañ waaw lii nii mooy xadiis bi imaam at-Tirmidhi ne hada xadiisun xasanun gharib ne lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la garibun boo xamante ni dafa tumuranke bu tu xadiisun xasanun garib boo xam ne dafa tumuranke bu baax la mais dafa tumuranke waaye gis nga liñ la ci wax mooy xadiis bi euh, ak nekk xasanam day nekk lu jaafee jaafee dëgëral moo tax al imaam al euh, az mi nga xam ne sànq dane <laughs> xadiis bi kii la nu tudd euh, Euh, nu mu tudd waay <laughs> dane dane dane dañ koo dañ koo sos ah dane dañ koo sos moom dane xadiis bii nii bi mu ciy wax dane imaam at-Tirmidhi de ah na ko waaw soloo ko ba pare ne daal di ne affaire bi wér na mu ne falam yuhsin nag imaam at-Tirmidhi nag lool mu ne hadis bi bu bu xasan la loolu dese na jaar yoon de parce que hadis boo gisee ñi ci nekk peut-être bi kasratu turuqi loolu mën nañ ko wax imaam at-Tirmidhi comme yeneen yeneen saxaaba yi ñu la wax sànq ne ñoo ko solo mais benn bu ci nekk ci yooyu dafa am ngandi problème mooy xam nga bu doon donf goo xam ne gu gu gu gu gu gu gu gu ndaw la ñoo xam ne ay mattu ko fa nekk c'est ça le problème. ay pro mooy matruk ñoo xam ne seeni wax dara ñoo dàq ganaar c'est ça loolu mooy problème bi waaw loolu mooy problème bi waaw wal iyaadu billah loolu mooy problème mu xadis bi te problème mu xadis bi ci biir même bu dee xadis la boo xam ne bu siiw la euh, bari na loo xamante ne nii dañu koy euh, tegtaloo di ko wax di wane euh, fadlu dikr waaw parce que daa ñëw ci yeneen terme man shaghalahu euh, euh, zikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma utiya sa'il képp koo xamante ne mais imaamu Tirmidhi mooy li ko soxlaal mooy sama di ma tudd man borom bi baa mu wëlli fàttemaa ñaan wala boog mu bàyyi tudd yàlla ji tax ñaanuma dinaa ko jox lu gën ña nga xam ne ñoo may ñaan mais gis nga waaye bii moom ni mu ñëwee imaamu Tirmidhi te naka noon imaam ad-Daarimi doon la ko man shaghalahu al-qur'anu man shaghalahu man man shaghalahu qira'atu al-qur'ani an mas'alati wa dhikri a'taytuhu afdala thawabi as-sa'ilin voilà képp koo xam ne lu ko soxal mooy jàng al-qur'an wëlif sama nekk di may laaj wala di ma tudd kooku de dinaa ko jox li gën li nga xam ne mooy thawabu as-sa'ilin euh, yoolu ñi nga xam ne ñooy ñaankat yi hadith bi nag gis nga kon côté càllale moom gis nga ne hadis bi lay sa bi dëgër jiitu waaw hadis la boo xam ne euh, moom dafa wéradi loolu moom mooy li nga xam ne mooy li am ba pare mu am beneen affaire mu am beneen affaire boo xam ne bu jara bàyyi xel la euh, ñun gisoon nañ fii yoo xamante ne yeneen hadis yoo xam ne day ñëw même bu dee ne mooy côté bi mu naan euh, kalaamullah ni mu féetee kaw yeneen yi mooy comme ni borom bi féetee kaw euh, li nga xam ne mooy bindee fa ñoom dëgg la mais beneen mat ne bi taxoon sax ñoon di ko mooy parce que def jonction entre relation entre bunt bi ñu jógee kitaabul adkaar téere boobu ak téere kitaabul daawaat foofu beneen daa beneen problème parce que boo fàttale ko gisoon nañ fa xadiisu euh, ki nga xamante ne mooy Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu fa krish hadith mille quatre cent quatre waaw nga xam ne ñu ngi ko doon gis fële ca Kaaba ga walillahi alhamdu wal minna zaadaha allahu tashrifan wa takrima sayna Fadala radiyallahu anhu muy hadis bu wér boo xam ne imaamu Tirmidhi imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi moo ko solo ci càllale imaam Abu Dawud boo xam ne bu we bu set wecc la Seydina Fadala radiyallahu anhu dane woon sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjid Allah ta'ala wa lam yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajjala hadha thumma da'ahu fa qala lahu aw li ghayrihi idha salla ahadukum falyabda' bi tahmidi rabbihi subhanahu wa thana'i alayhi thumma yusalli ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma yad'u ba'da ma bima sha'a Seydina Fadala radiyallahu anhu mu ne yeneen saa sam dafa dégg benn waaye boo xam ne dafa ñëw du julli bàkkul yàlla bàkkul yàlla julliwul ci yonent bi alayhi salaatu salaam commencé di ñaan yonent saa salaam ne mais kii yàkkamti na di après mu woo ko wala mu woo keneen wax ko moom wala keneen ne ko bu kenn ci yéen julleetee na tàmbalee sant yàlla subhaanahu gàcc ngaa laa maa wasana alay mu bàkk ko summa ginnaaw gi yusalli ala nabi mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw gi yad'u ba'du ginnaaw gi mu ñaan bi ma sha lu ko so gis nga xadiis boobu gisoon nañ ci riwaayu imaam at-Tirmidhi ñaar yuñ ci woon benn bi dane woon même bu dee ne Rishdin ibn Sa'd moo ne foofu te moom ku baax la nit ku sell la waaye ghaflatu saalihiin moo ko dugg te xadis boobu li koy appuyer mooy xadis bii nga xam ne riwaay imaam Abu Dawud bi nga xam ne dafa weex pekk te lool takk loolu waxoon nañ la ko dellul di ñuy def taxriij boobu waaw ki ne yeneen saa salaam jour boobu du kenn kese moo dugg benn waaye dafa dugg Seydina Fadala moo ko nettali Abu Muhammad bokkoon ci waa Aws al-Ansari radiyallahu anhu mu ne waa ji dafa dugg ñaan julli ñaan mooy ku njëkk kii mu doon wax mu ne ko euh, te te bàkkul yàlla julluwul ci saa saa mu ne ajila hada ki yàkkamti na ak woo ko daal di koy wax ni muy def keneen ñëw keneen ki moom dafa sant yàlla bàkk yàlla julli ci yonent bi alayhi saa saam yoneen saa saam dégg ko ne ko léegi ñaanal yaa ay ayyuhal musalli sal tuja wala yu mel noonu ne ko yow mii nga xam ne yaay ki ki nga xam ne yow yaay ki julli nii ñaanal nag léegi ñu may parce que def na laytaay bii tax ñu nangu ñaan def na ko pare ñaanal loolu boo gisee muy benn mbir bëgg a teg ko ci côté bi man sa'alahu wala man shaghalahu qira'atul an zikri te zikri saway qira'atul mooy zikri bi gën a waaw jàngal qur'an mooy sikar bu gën a mag ndax mooy comme li mu wax ki fin wu xadis bi te loolu di dëgg gis nañ ko ci yeneen xadis xadis sayna Abu Darda bi waaw xadisu Abu Darda bi radiyallahu anhu bi nga xam ne ki la doon yoneen saa sam doon wax fadlul alimi ala abidi ka fa yoneen saa sam naan mu ngi mel ni man li ma gën a ki gën a suufe ci yéen tekk moo yoneen saa sam boo jëlee côté borom bi tabaaraka wa taala te loolu jarul sax ay yàgg la yoolu ko xam kalaamu rabbil alamin ñu ko doon wax fan yee mooy alquran amul dara lu tollook moom ndax mooy kaddu borom bi kalaamun qadimun laa yamallu sama'uhu la waaw te moom kese lañ mën a jullee ci képp koo xam ne man ngaa tari faatiha wala mën nga see tari dara mënuñu koo soppeek dara amul xadiisu qudsi sax mënoo ko parce que bokkul ak alquran mënoo jël xadiis yeneen saa san di ko jullee loolu man la nekk su julli du baax loolu jarul ay ay ay ay ay yàggal kon mooy alquran ci boppam ci kan la waaw alquran ta benn affaire dafa am kon man shaghalatu qira'atu alquran an mas'alati wa dhikri loolu ñun suñu côté li ñu jàpp ci hadith bi la ñuy wax képp koo xam ne gis na ci leneen man naa wax loolu te bari na boroom xam-xam yoo xam ne ñu jàpp hadith bi di ko layel yu bari mais wax naa la ñoom version en général li ñuy wax man shaghalatu man shaghalahu dhikri an mas'alati alors que gis nga fii man shaghalahu alqur'anu an dhikri wa mas'alati koo xam ne jàngum alqur'anam nekk ci alqur'an moom la préoccupé wu ci di ma tudd ak di ma ñaan dinaa ko jox lu gën lii nga xam ne ñoo may ñaan dañ naan la alqur'an ci boppam zikar la mooy bi gën a mag kii amul mboolem zikar yi nga gis ci sunna boo demee da nga koy fekk seen cosaan ci biir alqur'anu rabbil alamin te tamit masalati boobu amana rasulu du gis nañu alquran ñaata ñaan ñoo fa nekk te ki buy jàng alquran day teew loolu moo tax tadabbur boobu ak tamit sercien mooyi nga xam ne day dem ba borom bi tabaaraka wa taala mel ni moom mooy wax di ko jaarale ki kàddoom ci ci lam nañu jaam bi eh, nan la suuratu amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na mais loolu ñaan la boo xam ne suñu borom moo ñu ko sax laylatul isra'i te bam ko bam ñu ko sawee ba pare dane loolu lépp nangu naa ko kon kii jàng alquran mu ngi ci ñaan non seulement mu ngi zikar mais mu ngi ñaanaale moo tax hadis bii moom ñun li ñu gën a mooy li ñoom bon amaana ñëw ba ne mawdu la peut-être c'est fort mais quand mooy du lu ñu mën a tegtaloo insha allahu taala ñun noonu la ko gis chacun nag est libre de gis leneen waaw waaw alquran ki koy jàng non seulement mu ngi sant yàlla ci ñu gën a màgg tudd yàlla ñu gën a màgg la nekke da pare mu ngi ñaanaale façon ñaan yu mel nii walladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu yooyu ay ñaan la yoo xam ne nit ki da leen di faire sien di leen ñaan bu même mu ngi jàngal Alxuraan mu surtout la wax suñu borom dane gaa yi biñ julli ñi bi ñu rabbana la tu'akhidna in nasina wa rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltu ala alladhina min rabbana wala tuhammilna lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmil kafirin borom bi dane def naa ko may naa leen lool kon kay ngi ñaan ci jàng la ñaan yàlla ñaan yàlla jaamu yàlla la jaamu yàlla la comme li nga xam ne moom la imaam indi hadis ki kitaabu invocation yi ñaan yi fii loolu tax mu indi ko fi indi fi aaya yooyu ay wa eh, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an waaw bu la samay jaam ñaa ci man nee leen man ku jege laa ujibu bu da'wata da'i damay nangu ñaan ak ki nga xam ne moo ma ñaan kon te loolu euh, yonent bi alayhi salaam euh, waxoon na ne law annakum bu doon ne yéen ñi nekk lam tuznibu waaw bu doon ne du ngeen woon def bàkkaar ci kaw suuf fii borom bi da leen fiy jëli indi yeneen di ñaan yàlla mu leen di jéggal borom bi da leen fiy jëli indi ñoo xamante ne seen place ñoom dañuy defi bàkkaar di ñaan boroom bi mu leen di jéggal mu leen di jéggal te xadis boobu mu ngi ci sahih imam muslim al imam sëriñam imam euh, euh, ahmad solo na ko ak at-tirmidhi al imam abu hurayra mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na walladhi nafsi bi yadi law lam tudnibu la dhahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yudnibuna fa yastaghfiruna allaha fa yaghfir lahum borom bi nee na gis nga bu dul woon da ngeen def bàkkaar wat naa ci ki nga xam ne sama bakkan man Seydina naa mu mu ngi ci loxoom konoonte kon yàlla di leen fiy jële indi ay nit ñoo xam ne dañuy defi bàkkaar di ñaan yàlla mu jéggal leen boroom bi di leen jéggal kon loolu jaamu yàlla la ñaan jaamu yàlla te nañ ci gis ay xadiis yu bari ci bunt bi ñu nekk borom bi moo bëgg ku koy ñaan alquran bi ngay jàng ci bopp boppam moo la naan ñaan ma wa ida saalaka ibadi anni bu la sama jaam yi ñaa laajee ci man fa inni qarib boroom bi ne ud'u rabbakum tadarruan wa xufiya ñaan leen seen boroom di toroxlu te mu nekk ci ndànk ak loo xam ne teey ak dal ak loo xamante ne bañ a nekk loo yaxaw ko yuuxu voilà loolu borom bee ñu ko digal waaw daa bëgg nit ñi di ko ñaan ñaan jaamu yàlla la bal xadiis yi dinañ gis mooy ak jaa mooy mooy comme nit ne alxajju arafa mu ne ñaan muxul ibada ad-du'a muxul ba pare mu ne ad-du'a huwa al-ibada ñaan ci boppam mooy jaamu yàlla ndax day wan jaam bi buy ñaan day wane torox tànge waaw toroxam ak toroxam bopp ci kanamu boroomam ak ñàkk nekk daraam ci kanamu boromam te looloo tax loolu mooy al-ibada bi jaamu yàlla yépp julli woor yépp lépp dañ ko yoonal ngir ngay wane sa njaam ci sa kanamu boroom di ko reconnaître saa su ne ñaan nag foofu la la jëme moo tax borom bi ku ko dut ñaan dalay mere ku ko dut ñaan dalay mere te loolu dinañ ko gis insha allah waaw loolu insha allah dinañ ko gis ci biir bunt bi lii lépp c'était pour wax la ne en fait lu nekk place la nekk te bi da nekku soxlaaloo lan jàng alquran ci di ma tudd an zikri am masalati wa zikri te jàng alquran zikar jàng alquran ay ñaan nga fa waaw wax naa lan bu dee beneen côté bi man saxalawu zikri an mas'alati loolu ku ko xam ne euh, euh, moom bi ma tuddoo la préoccupé wu dañ naan la loolu ci boppam yeneen saa salamu euh, jàngal nañu moom mi nga xam ne mooy suñu royukaay moom lañu boroom bi royloo doonul woon nekk mukk ci sikkar kese te ñaan déedéet doonul woon nekk ci ñaan kese te du sikkar moo ñu jàngal al wasatiya suñu borom ne wa naa ko ummatan wasata naka noonu nii lañ leen defe ngeen nekk xeet wi nga xam ne yéena yu di dóom waaw zikar di jàng alquran jaamu yàlla di tudd borom bi tab tiit bul fàtte ne mooy zikar bi di zikar ci anwa'u zikri yi ñu gisoon ci bunt yi ñu génn téere bi ñu génn kitaabul azkaar loolu ay jaamu yàlla yoo xam ne yoneen saa salaam moo ko jàngale ba pare naan dee leen ko wax te moom loolu la dëkk di ko jàngale waaye mooy ki nga xam ne fu mu mas a toll mu ngi jàng alquran moo tax keroog Suraaka ibn Maalik ibn Ju'shum ba muy gàddaay mu topp ca gannaaw nee bi mu ñëwee ba jege yoneen saa sam maa ngi ko dégg muy jàng alquran Utba ibn Rabi'a keroog ba ko waa Quraysh ba mu ne waa Quraysh may leen ma dem ci yoneen saa sam wax ak ñoom amaana ñu trouvé terrain mu ñëw bi mu ñëwee wax li muy wax ba pare yoneen saa sam tontu ko ay yenn kàddu dane ko afarata ndax pare nga yow abul walid mu ne ko waaw mu ne ko isma nii daal di jàng xaamim yi voilà kon nag loolu ci jàng alquran li dëkkoon te pourtant en même temps da doon sikkat borom bi tabaaraka wa di ñaan boromam loolu du lu ñuy waxaat dellul téere biñ jàll ñaan yi nga xam ne tout le temps yeneen saa buy dugg ci wanag yi buy buy nelaw bu waree tëdd bu waree jóg bu war a sol dàll bu waree lépp bu waree jàpp bu waree lekk bu lekkee ba pare nangam loolu yoo xamante ne moo ñu ko jàngal waaw kon nag mënuñ ne nit ki na nekk ci lenn ba bàyyi li mooy dañoo digg doom wa kadhalika naka nii ko borom bi ne lañ leen def ummatan wasata waaw xeet bi nga xam ne yéen a digg doomu yéen a nekk ci meilleure balance te yonent bi alayhi salaam mooy royukaay yi comme liñ la xool bi ñu borom bi utal bi gën waaw est-ce lañuy xool sunnaam jëfam alayhi salaam nan la doon doxale est-ce def lii bàyyi la leen déedéet da leen doon boole ba pare jàngal ko xeetam ngir ñu nekk ci lim nekkoon borom bi ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam royukaay bi gën a mag kon nag lii lépp ngay dajale man nag am naa benn intuition boo xam ne ça ne concerne que man waxuma ne mais lu ma jàpp loo xam ne que imaam an-Nawawi rahimahullah hadis bii xam na ko man shaghalathu qira'atul ak yooyu an zikri wa mas'alati wala an mas'alati wa zikri loolu moo ko gën a xam ne indiwu ko fii du tout indiwu ko ci ñaari bunt yi benn yoon ci Riyad bi indiwu ko fi waaw parce que loolu man loolu jàpp que ni yi lii mooy yoon bi waaw kanta entre zikar ak ñaan yàlla lu ëpp doole loolu yëpp xam nañ ne zikar ëpp doole waaw <laughs> park que zikar kan la waa ji xagaraay kan la nekk boroom bi ñaan lan lay ñaan ay aajoy boppam mais nag boroom bi aajoy boppam yooyu nee na lu ko waaw moo tax yeneen saa salaam waa ji dafa julli bakk yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam yonent saa salaam ne ko léegi ayyuha musalli sal toot waaw bàyyiwu ko noonu de waa dafa julli ñaan non bàkk yàlla julli ci yoneen saa saam yoneen saa saam ne ko yow aji julli ci léegi nag ñaanal ñu jox la li ngay ñaan kon nag mu ngi noonu aw <laughs> oh, allah allah kon euh, foog naa euh, dañuy yem nii bii di ñëw insha allah après hmm, parce que mooy kitaabu daawaat euh, ñu yem ci noonu bii di ñëw insha allah ma bësal mi ñu dugg nag ci premier chapitre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 salaamun ala al-mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin